bu soobee suñu boroom kon ñu continuer fi ñu yemoon ba léegi ci nettali ni nga xamante ne nii di tënk ghazwatu badrinil kubra ci suñu jataay bii ñi génn nag ñëwoon nañu ba gis li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la yëge fi Quraysh ne ne ñoom ñu ngi fii armée lañu de ak ni nga xamante ne nii daal noonu la ko yëgee ba génnoon ak àndoon ak Seydina Siddiq ngir dem ba dajeeg paa boo bële ngir xool ba laaj ko moom mu daal di koy xabaar daal ni nga xam ne noonu la xame fi nga xam ne waa Quraysh bu dee ki ko xabaare wax na di dëgg fi mu toll ak fi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiite ginnaaw gi nag waxoon nañ la waa Quraysh ñoom agsi woon nañ ba ne woon ci ginnaaw tund woo wële ca ginnaaw aqanqal goo gëlee ci xur wi ji xuru yalay la foofu yal yal ci xuuru yal yal foofu la nga xamante ne nii ci badrinil kubra ca badar fa teewtit moom nag ñoom agsiwuñu woon ci teen yi ca ginnaaw tund ba lañ ne woon léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne moom moo dem gaaw dem fi nga xamante ne nii wàcc fi nga xam ne fa la teen yi nekk muy teenu badar ya foofale waxoon nañ la lool mooy li dëgër comme ni ko al imaam ibnu isxaaq ibnu yasaar rahmatullahi alayhima waxe mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu agsee foofule dafa gaaw njëkkante waa Quraysh jiitu leen ci ndoxu Badar yi foofule léegi nag moom mu ngi nekkoon fi nga xamante ne nii ci xur wi fi nga xam ne moo gin a jege Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam foofee moom la wax al udwatu mooy fi nga xam ne moo gën a jege ci xur wi fi gi gin a jege Madina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom de foofu lañu ne woon waa Quraysh nag fa ñu ne woon ñoom ñu nga woon ci al udwatul quswa fi nga xam ne ci xur wi fa gën a sori mi gën a jege Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima waxoon nañ la nag kantaax nettali boobu nga xamante ne moom lañuy ñuy nettali te imaam ibn Isaaq ginnaaw bi mu waxee li mu wax ne yonent bi alayhi wa wasalaam ci boppam moo gaaw jiitu jiituñu waa Quraysh ca ndox ma ginnaaw gi ci la ne man de nettali nañ ma jële ci ay góor yu bokk ci waa Banu Salima rahmatullah alayhim kene seydina al-Hubaab ibn al-Mundhir ibn al-Jamuh radiyallahu anhu moom moo wax yonent bi alayhi wa wasalaam ndax fii fu la borom bi wàcce woo la mooy fu mu la wàcce la ñun amuñu ci benn xalaat ak benn leneen benn xalaat buñ ciy wax wala daal da nga jàpp ne daal position la mooy stratégie de guerre ab xalaat la ne ko sama xalaat la waxoon nañ la nettali boobu moom caaxaan la mooy nettali boobu demewul noonu comme ni ñu ko leerale woon walillahi léegi nag ginnaaw loolu le bi nga xamante ne nii nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam aksi foofu la ca ndox ya Seydina Sa'd ibnu Mu'adh radiyallahu anhu siddiqul ansaar mi nga xam ne gis nañ ko keroog ci nettale Umayya ibn Xalaf ak Abu ba muy wër ci kaaba gi Abu naan ko moo kii di wër yow aba aba Safwan ànd ak yow gisoon nañu nettale boobu te nekk ci saxiixan imam al Buxaari rahmatullahi alayhi léegi nag moom moo jox benn xalaat ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man daal xalaat bi ma gis mooy nañ la tabaxal benn mbaar boo xamante ni dañ lay teg ci suñu ginnaaw defal la fa benn mbaar boo xamante nii yow daal bu dee ne borom bi tabaaraka wa taala def nañu dajeek suñuy noon daal di leen gañe bu ñu ko defee li nga xamante ne nii noonee la ba def ne ñoom daal dinañ leen di gañe nag bu loolu ewoo loolu de mooy li nga xam ne moom la ñu sopp waaye nag bu dee ne leneen li moo xew waa bu boobaa nga yéeg ci ñi nga xamante ne ci sa waruwaay ak ñi nga xam ne ñoom lañ lay bàyyee ci ginnaaw nga dem dem ca Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ndax kat ñun ña fa des am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñun ginuñ laa sopp ñoom de te tamit ñoom nekkuñ na dañoo bañ a ànd ak yow tey ngir bañ a ngir wuteek yow ndax yëguñ woon ne mooy xam mooy aw ñu ko xamoon te kon du ñu toog foofu le Madinatul Munawwara léegi nag kon nag bu ko defee borom bi dina la dimbali jaare ko ci ñoom ñu lay jox ay <clears throat> seeni xalaat waaye it di xare di ànd ak yow ba sa diina ji suñu borom bi ko yëkkati comme ni mu ko bëggee léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy wax yiw ñaanal ko yiw léegi nag ci lañu defaree li nga xamante ne nii <clears throat> mooy enriche boobale muy mbaar moom mëre nga xamante ne moom lañ defaroon yeneen bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xamante nii nag loolu la léegi nag ñu jekki nag loolu ci guddi gi nag guddi gi nga xamante ne mooy ci guddi ajjuma ji nga xamante ne nii mooy mooy mooy buñ ne guddi ajju mooy alxames ci guddi voilà loolu la ci la lii nii xewew ci la léegi nag ci guddi googu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon koo xamante ne nii da doon di ñaan boroomam tabaaraka wa di ko dagaat ngir borom di tabaaraka wa taala defal ko li nga xam ne ndam gi nga xamante ne nii moom la ko dig de <coughs> léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la xëy nag bi fajar gi jotee nag gaay yi nag ñu xëy léegi nag mbir mi nag commencé leer nag waa Quraysh jóge fële fa nga xam ne fa la ñu nekk ca al-udwatul quswa di dugg nag ci xur wi nag di wàcc si nag ci côté teen yi nag ci côté Badar nag côté bi nga xam ne fa la jullit ñi ne léegi nag loolu nag lañ def nag ca suba ga Quraysh nag di ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen leen ak seen gan seen seen mbooloo mu rëy rëy rëy gaa yu bare bare bari nag di wàcc ci xur wi haadihi Quraysh qad aqbalat bi xuyalaa'ihaa wa faqrihaa tuhaadduka wa tukaddibu rasuulak allahumma fa nasraka alladhii wa'adtanii allahumma ahinhum al-ghada yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne allahumma i yow sama borom haadi qurayshun waa quraysh yu nga daal di dëgmal nag ak seenu puukare ak seenu rëy di la défier yow borom di tabaaraka wa taala weddi sa ndaw bi sallallahu alayhi wa sallam nga ko allahumma e yow sama borom man de maa lay ñaan man rasulullah sallallahu alayhi wa sa digg sa dimbal gi nga xamante ne nii moom nga ma dig allahumma ahinhum al-ghada ne borom bi tabaaraka wa taala yal na nga leen alak tey mooy bu ñu xëyee nii ñu xëyee yal na balaa ngoon nga daal di neen alak de léegi nag bi ñu ginee di xaw a jege ba taxaw nag daal di campé wu yonente mi alayhi salaatu wassalaam daal di leen séen séen gis ci koo xamante ni daal moom daa yor gëléem goo xam ne gu xonq la mu ne de gis nga bu dee ne am na ci waa waa Quraysh ñii bu dee am na yiiw ku nekk ci kenn ci ñoom ni mu ngi la ci nga xamante ne mooy boroom gëléem gu xonq gi de moom de bu ñu ko toppee ah dinañu gindeeku léegi nag loolu nag léegi nag waa Quraysh nag ba ñu agsee nag taxaw loolu nag léegi eh, léegi nag ñu gis jullit ñi mooy nag ñaari armée yi nag fay mu ne nag ñu ngi gisante nag léegi nag bi nga xam ne nag ci la lool xew nag léegi nag waa Quraysh nag ne bi nga xam ne nag ci lañu taxaw noonu le <coughs> waa waa Quraysh nag ne ah léegi ah léegi ñu ne euh, nañ nañ nañ fexe xu daal xam ñii nga xam ne ñoo jullit ñi naata lañu na am daal ci ñun koo xam ne day génn dem xool daal daal di leen saytu ba xool ñaata lañ war a tolloo léegi nag ci la ñu yónnee ki nga xam ne mooy Umayr ibn Wahb al-Jumahi muy Umayr ibn Wahb moom laa doon wax fan yee di reetaan quoi waa <laughs> bi ghazwatu Hunayn di nga xam ne moom la moom la moo demoon wax Safwan ibn Umayya Abu Umayya ne ko nag boo yonent bi alei saatu salaam nee na man ngaa ñëw mën a koy gëw mën a voilà waxoon naa la xam naa di sa <laughs> ñëw wax la lan moo tax ñu doon reetaan en boo bon ci gàttal nañ ko wax léegi <laughs> bu ko defee mu jeex en may Umayr ibn Wahm mii nii <laughs> loolu mooy gis nga Badar gis nañ ne ci waa Quraysh la bokk léegi nag moom sax lañ yebaloon ne ko léegi demal nga nga war sa gil sa fas nga daal di wër jullit ñi mooy comme que dafa yaatu woon foofu nga daal di def benn tour wër leen xool ñaata lañ war a doon voilà bu ko defee nga ñëw wax ñu moom mu dem daal di def loolu la bi mu ñëwee nag rëppatal wër jullit ñi daal di leen di wër xool daal di wër nag daal di ñëw ne gaa yi daw si ak si ci ci armée Quraysh bi ci ñoom Abu Jahlin laa wax ne leen wayow ah gars yi de moom ñu ne ko ñaata lañu mu ne ñoom trois cents trois cents euh, guur ak lu teg tuuti ah voilà dinañ ñu gën a wàññeeku tuuti wala ñu yokk ko mooy lim gis baax naa te moom dafa wër gaa yi rek xam ne ñii trois cent et quelque lañu wala bu dee matuñ trois cent yi da koy wàññi tuuti mais wala ñu yokk ko léegi nag léegi nag léegi nag bon mu ñu waxee lool nag mu ne waa si waaye nag may leen ma may leen ma bu ko defee ma daal di gën a dem ci xur wi mooy dépasser leen dawal sama fas ba jëm biir côté Médina ba jëm côté boobu xool est-ce que man foog naa ne ñii waruñoo toll nii bàyyi leen ma xool est ce que amul ñu ñu nëbb ci ñoo xam ne ay renfort yoo xam ne dañ leen a nëbb fenn ngir bu xare bi ñun ñu jàpp ne ñu tuuti ñii leen buñ commencé xare bi ñooñu ñëw xaar ma may leen ma may leen ma tuuti mu rëppatalu fa sam aywa moom Umayr ibn Wahb al-Jumahi yu boobu gëmaguloon ne mujj gi mujj na tuub radiyallahu anhu daal di daw daw daw wër foofu yépp seet seet gisul dara mu daal comme mu da nga yaatu moom amoo foo nëbbatu mu daal di dellu si def nag benn compte rendu defal ko waa Quraysh nag ne ah man de dem naa wër naa ba fii ne ah yéen waa Quraysh man de gisuma fenn foo xam ne kenn ñii amuñu renfort fenn amuñ ko ñu nëbb kenn man nag maa ngi gis ne gis nga gaay yii seen bët yi ak gaay yi ma leen gisee mooy ñii gis nga seen gëléem yi dafa yenu li nga xamante ne nii dafa yenu ak mooy deegu saf-saf gu saf sapp la ñeewu mooy gars yi ils sont prêts à mourir jusqu'au dernier pare na ngir dee joxe fi seen bakkan fii nii léegi nag ndax ay nit lañ yoo xam ne amuñu kenn ku leen di défendre amuñu fenn fu ñuy daw làqu de lulul seen jaas yu ñu yor moom la ñu yaakaare tey tey rek la ñu moom mooy ku leen nar laal ci la ñu koy ñafantee ba boo leen di faatil mu ne mu ne man maa ngi waat ne ma noo may ra gisuma ne yéen waa Quraysh ah di ngeen rey kenn ci ñoom lulul ne dinañu rey kenn ci yéen te nag ah bu lool xewee de tey bu ñu amee lu toll ni ngeen faat leen lu toll ñoom li ngeen leen faat kon nag bu boobaa Quraysh mooy ne foofu wama fama xayrul si ba'da zalik mooy ne moo waay waay dund gi xam nga ne waaye amatul yiiw ginnaaw bu ñu rayee lu toll noonu ci ñun kon nag seet leen seen xalaataa jox naa leen nag compte rendu defal naa leen tourné naa xool gars yi wax naa leen li ma gis léegi nag di nga xamante ne nii nag ci la Umayr léegi Umayr ibn Wahb ci gàttal bi mu après doomam booy xare bi jeexee bon dañ koo jàpp prisonnier léegi nag moom mu ne euh, comme que am na fa alibi mu ne kon Makka quoi <laughs> léegi mu ne léegi moom day fexe def tout. ngir rey yonent bi alayhi salaatu salaam mais nag bon moom li ko ci jaaxal amul alal amul kii ak njabootam gi léegi Safwaan ibn Umayya léegi nag Safwaan ibn Umayya ne ko man nag mën naa la koo man naa la koo defal loolu quoi léegi euh, bi nga xam ne nag ci lañ wax lépp ne dañuy rey yonent bi alayhi salaatu salaam moom na ko def Seydina Safwaan moom mooy res ndoomam yi ak njabootam gi ak detam yëpp borom yi moo koy fay waaye mu dem far daal ci gàttal daal di tuub Medina nag ba mu tuubee Seydina Safwaan daal di koy yëg nag mere ko merewu ne ko kii du waxkatu dëgg looloo taxoon bam yonent bi alayhi salaam nee na nga ñëw mun a ko yow gëwuma la parce que loo wax dëgg ko waa voilà kooku ci gàttal mais nettaleen bi gënoon na gudd loolu ak la ko Seydina Omar wax ne mu agsee Medina mun a kii mooy alxabiis ku bon ki kii nga xam ne moo yées keroog Badar moo ñu wër ba daal di daal li ñuy wax suñu nombre noon yi kii aka bon moo ku bon la téye leen ko jàpp leen ko moom mooy Umayr ibn Wahb léegi nag bi mu ñëwee wax waa Quraysh ñii wax leen li jullit ñi ni ñu war a toll ak amuñu renfort ak lim leen wax ne bu ñu faatee lu toll ni ñoom ci ñun ah kon nag bu boobaa dundu gi dootul am yiw de seet leen seen xalaat léegi lan la waa Quraysh defoon nañu gis janaay bi sallallahu alayhi wa sallam